dal nañ dem ci yaay mbay docteur sareeta bee bay fay tànk ay fa mbay min tii bi max naa woo mooy def tabe waawalaay bay fay tànk ay fa waa Sénégal ñëw leen ci yaay si may docteur fare fade bari fay tànk aayu fa may min tii bi max naa woo mooy docteur bi awalay bari fay tànk aayu fa may min tii bi max naa woo kuy kontel daayira yi danga jàngul xilaasu garab ba ci buntu mu zeynatu may min fii mi max naa woo. mooy asalaamaaleykum mbokki soppay da baax ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara di leen sant di leen gërëm ci aljuma yi nii eh, ñu ngi nuyu ñëpp waa groupe bi bàyyi ñu kenn di rafetlu seen taxawaay xam ngeen ne sax programme bi nga xam ne soppay da baax eh, dañ ko daan def ñu arrêté ko def programme spécial gàmmu 2016 loolu nag tey nii xam ngeen ne sax aljuma dara am benn rubrique bu ñu tuddee gis-gis moo tax daal ñu profité ci mbir mi rek def benn eh, émission spéciale mm, bu gis-gis gàmmu 2016 ñu bëgg rek profité ci jël ñi nga xam ne ñoo nekk si ñenn ñi nga xam ne ñoo nekk si groupe bi jël seen i kàddu laaj leen ndax ñoom dinañ gàmm ji ak ñoom nan la ñu gàmm ak buñ demee ba Tiwaawan ngir dem seen dëkk bu sell ba la Tiwaawan fekkee gàmm moo tax daal am na ñun ci introduit ci groupe bi ñu jox ñu seen kàddu ñi xam naa ne dañ leen bàyyi rek ngeen déglu leen kenn par kenn xalaatam bu ko defee daal ñu mën cee barkelu ñaanal ñëpp jàmm di sant di sant ñëpp ñi nga dugal seen audio li nga xam ne loolu la laajoon jaa jëf mbokk yi. bay fay sànq ay fa mbay min bi max naa woo. mbokk yi dañ koy dooree ak ki nga xam ne mooy Oustaz Djibril eh, pas-pasam kenn du ko na naatable ci groupe bi moom nag eh, laaj na ko ñeenti laaj eh, bu njëkk bi moo di ne ndax di nga gàmmu ji beneen bi nan ngay waajale gàmmu ak boo demee ba teewoon nan ngay gàmmu beneen bi moo di ban dénkaane ngay jox ñi nga xam ne ñoo jóge ci gox ak goxaan yi ngir rek teewee li nga xam ne moo di gàmmu ren gii nii. docteur tariqa bi bari fay tànk ay fa may min tii bi max naa woo bismillahi samiil aliim min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ah, ginnaaw bi ñu sant yàlla jël si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk turam ak santam di leen baalu ak di leen baalu ak ah di wax na rek Abdou Gueye ah fa tabarakallah yàlla na yàlla defal la jàmm yàlla yàlla defal la jàmm yàlla yàlla fay la yiw di barakat sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw ah, ñuy sant yàlla bu baax a baax a baax di ñaan yàlla it mu àggale ñu ci gàmm gi ñu jëm ci barkat sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw di wax leen rek wax dëgg yàlla waaw mënoon nga koo jox sax gaa yi de wax yaakaar naa ne ñoom ëpp xam-xam ñoom ëpp fasaa ñoom a gën a xam sax li ñuy wax maam macha allah waaye de dañuy wax rek ne wax dëgg yàlla fekkee na gàmm rek moo la yëkkati na nga ngir gàmm tax waaye ne damay dem gàmm pare boo demee gàmm nekk ci yeneen ah day naa wax de ñeneen ko fa def roow di yàqoo kon nag képp koo xam ne da nga fa nar a dem nar fa yàqoo nga toog fii sax moo gën nga dem fa di di def yeneen waaw man de xam naa ne soobee yàlla man daal ni ma koy waaj maa ngi fas yéene dem képp koo xam ne fas yéene ngaa demit boo demee boo mënta dem ca tànt ya de mënoo dem ziyaara ji nekkal ca liggéey ya togg jox ni ñi ñuy lekk lu ci nekk rek ci kii macha allah kenn xamul nu mu nga dem ne damay gàmmu ji nekk ci yeneen yal nañu ci yàlla musal ah xam naa ni mu waxee ñu gàmmee ko de buñ ko toppoon moom macha allah dañ fay defaroo mais duñ fa yàqoo a ah, parce que it nee na allah azimu laylal wiladati alxaaji maali moo ko wax iza lam yakun naxwa alxaraami adulu moo ko wax kon kay nañ bàyyi yi nga xam ne nii nekkut lu dagan ni wocc ko fële fab yu xaraam yi sànni fële yu dagan yi ñu jëfandikoo ci gàmmu gi mu ne bu ngeen demee ni ngeen di gàmmoo mu ne attiru wa baqiru xayral buquuri wafrisu sajadaati takriman li sel xusami mu ne bu ngeen demee attiru na ngeen parfum wa baqiru na ngeen gëtu ah xayral buquuri nag gën ga neexi parfum boo mu ne bu boobaa nag bu ngeen pare na ngeen lal basang yi ngir màggal jëmm jii di muy seydina muhammad sallallahu alayhi wa léegi nag ñun buñ ne gàmmu rek ñu seet ne ah ñun gàmmu gi tey de moom war naa seet ndaw si ma war a nangam nangam loolu gàmmu taxu ko du du ñii gàmmu ak ñii raas dem bokkun ku gàmmu tax a jóg gàmmul te ñibbi ku leneen tax a jóg yaa xam waaye comme la yonent bi waxoon rek ca gàddaay ga nee na ku gàddaay ngir alal dinga ko am ku gàddaay ngir asi ndaw dinga ko am ku gàddaay ngir yàlla ak yonentam ding ko am kon nag na lañ gàmmu ngir yàlla ah te moytu yenn yi yi ñaaw yi bañ ci ëppal ah man de wax dëgg yàlla li may daal mooy ñu góorgóorlu bu baax dem fa rek ngir gàmmu képp waaw màggal leen bi seydna sallallahu alayhi wa sallam boo paree nga ñibbi te bañ fa dugg ci yenn yi ah ah ab jullit day moytu yenn yi de waaw di wax ne wasalaamaaleykum wa rahmatullah ah, di jéggalu rek ci kàddu yi ma doon yëkkati du sama xam-xam ah wax dëgg yàlla xanaa rek loo xam ne dañ ma ko wax laa te mënuma ñàkk a mënuma bañ parce que dañ ne digal jafe loolu tax rek ñu doon jéemantu ni ñu ciy jégalu bu baax a baax a baax di nuyu waa groupe bi waa groupe soppe da baax ah di nuyu ustaas yi nga xam ne ni ñoo yor programme bi jëm ci gàmm gi booba léegi wax dëgg yàlla macha allah ku mel ni ko ustaas Issa Koli ñu ngi rafetlu waxtaanam bu baax a baax a baax a baax. di nuyu sëñ Babacar muy Babacar ñang soo xadee moom it fa tabaarakallaahu mu ngi dikkal ci euh, mu ngi dikkal ci nu ñuy waajalee gàmm yaakaar naa moom sax lim ci waxoon dafa doy sëkk pour man ma ci yëkkati yoo xam du yoon euh, di nuyu Oustaz Alxaaji ñang moom it lim ñuy indal ci jaar jaari Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko yàlla fay ci barkeb Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, di wax na oustaz guña moom it macha allahu yal na ko yàlla fay ci barkab xasida bi ñu def ci muhammad salallahu alayhi wa sallam ah wax dëgg yàlla day lim fi indeegum yëpp macha allah kontaan naa ci deman macha allah am naa ci bu rafet lool lool sax dama cee bég lool macha allah a ah, yal na yàlla defal leen jàmm defal ko bépp jullit yal nañu yàlla yóbboog jàmm indi ñoog jàmm bi barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu ay contribution am macha allah macha allah fa tabarakallahu na yàlla def jàmm ah dina wax na rek ah, wax dëgg yàlla démb moom bi neexoon na lool macha allah di wax ne rek dama génnoon sax de moo taxoon xam nga rek sama contribution jot see bëri daanaka bi may ñëw fii neuf heures na fekk naa burdu bi sax tàmbali yàlla xam na ko ma wàccee laa xëy dem Tiwaawoon ba julli timis ba pare laa fa déparé ñibbi si waat ah, wax dëgg yàlla mooy nuyu ñi ci groupe bi yëpp di nuyu Moustapha Niang sama saalum saalum bi a ah, moom it macha allah moom de am na lu muy nëbbu de day nëbbatu rek borom xam-xam la de ñu ngi koy ñaanal yàlla nag yàlla barkeelal xam-xamam ah di ko wax na rek mu ngi nii groupe bi daal a ngi nii. lépp luy diine lépp luy tariqa cheikh mu ngi nii macha allah kon daal yàlla yàlla defal ñëpp jàmm def ko waa groupe bi waa sotti ko ci Sénégal sotti ko ci mboolem réew yi wër Sénégal bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñuy jégalu rek ci kàddu yi. kuy kontel daayira yi danga jàngul xilaasu ba oustaz jibril ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la sant di gërëm mbokk yi nag bu ñu jógee ci oustaz jibril dañoo dem ci ki nga xam ne mooy sëñ Badara Diop moom it question yi nga xam ne moom lan laaj ci nga xam ne mooy oustaz jibril moom lan ko laaj maanaam daal nan ngay ndax di nga gàmm ji nan nga koy waajalee boo demee taaw nan ngay gàmm ak nan ngay denk sa mbokki jullit ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi jógee ci gox yi ak goxaan yi ngir rek a teewee li nga xam ne moo dina gàmm gi nii ngeen déglu ko kan nañ waa groupe soppi Dabakh maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sant di la ziar si àjjuma bi di la wax Abdou Gueye <laughs> waaw fas yéene nañoo gàmm ji samedi incha ba pare rek ànd ak daayira bi fa yéene dugg Tiwaawan waaw ñu ñuy waajee Tiwaawan ñu ñuy waaje gàmm gi mooy maanaam képp ku kuy julli rek ñooy waaje ñooy waaje gàmm gi ndax euh, guddi Seydina Muhammad yamul ak benn guddi yaakaar naa guddi Seydina Muhammad moo gën ay junni guddi te yaakaar naa luñ si ñaan rek suñu borom war nañu ko mën a nangul kon si la ñuy jéem a rek def si suñuy ñaan yàlla mooy ñu mucc ak muccule sutura su saawaan baawaan wér ak wérle kenn bañ a kenn bañ a manqué kenn te kenn bañ a manqué le waa di wax na ñu ñuy waaje ñu gàmmu gi mooy comme ñun daayira lañ yor xam nga moom daayira moom <laughs> day xaw a metti affaire cotisation yéeg réglé li ngay régler affaire benn yeeg yooyu noonu mooy tax ñu ngi nekk ci préparation bi nii mais yàlla baax na yàlla baax na yàlla matal na lépp yàlla matal na lépp dara bés bi rek la ñuy xaar bés bi rek la ñuy xaar ñu tax bagage ci dem léegi man ni ma fas yéenee gàmmoo Tiwaawan mooy maanaam samedi ñun buñ fi jógee suñu añee ba pare te la ñuy départ jubali Tiwaawoon amaan balaa ñoo dugg Tiwaawoon dina guddi chaque année duñ taqee bu ñu yeggee Tiwaawoon ba taq balaa seeg affaire yooyu noonu ba mairie tëdd ba pare gars yi yëpp tëdd si man si laa jóg dem def samay ziar ziar lu muy ziar ñëwaat si dal bi nekk ci liggéey beeg affaire rey nag yeeg nekk ci benn bendereeg yooyu noonu ba ñu añee ba pare nag ñu teeru gan yi defaraat affaire yi bendereeg def reer ba pare bu ñu reeree ba pare apare nag ñu jubali ñu jubali ci jumaa ja fa seeni déglu waxtaan bi gàmmu gi donkol lu gàmmu gi moo ñu andi di fas yéene ñuy def suñuy la di tudd suñu laa ilaha illallah di sant Seydina Muhammad comme daal ni ko jullit yëpp di ko màggale waaw conseil bu may jox gaa yi nga xamante dañoo bàyyi seen dëkk ñëw di màgg di gàmm si damay faral mag ñi di di wax naan foo xamante ni dañ fay defaroo ku fa yàqu dootoo neex a defaraat loolu rek doy nax ndax euh, yaakaar na ku bàyyi sa te yëpp dagg sa paas ñëw naan da ngay gàmm si yaakaar naa yiw moo la andi te leneen loo fi def lu dul yiw rek yaa ngi yaa ngi yaa yàq loo xamante ni noo koo defaraat kon ci guddi guddi mu Muhammad bii nii rek ñun jullit moom lañ am pour mën a jéem a defaraat xol yi defaraat jikko yi loolu laa amoon si li may wax nag maa ngi jégalu bu baax dama mënewul wax dama mënewul wax di jéegaluwaat bu baax a baax a baax baax di leen jégal bu baax baax di leen ñaanal yàlla yàlla nañu gàmm si jàmm ak salaam ñu dem ak jàmm dikk ak jàmm képp lépp lu mu fa ñaan rek yàlla defal ñu ko ci barke. borom guddi bi yàlla def ñu fekkee ay gàmmu-gàmm yàlla bu mu nekk suñu mujjeelu gàmm allahuma amin maa ngi jégalu bu baax a baax danga jàngul xilaasu ba ci buntum mu zeynatu may min Ah, suñ Badar ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la sant di la waaye bu ñu jógee suñ Badar dañoo dem ci oustaz Laxdari waaye oustaz mi nga xam ne ma ngi doon jàngal li nga xam ne mooy jaar-jaaru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir waajal gàmmu 2016 boobu noonu kon kenn du leen wax tur bi xam ngeen ko bu baax a baax mooy laaj lañ ko laaj waaye laaj ñu ko laaj yi moom sax bu nekk dikkaat na ci balaa muy tontu ci laaj bi ñu ngi ko jaajëfal bu baax a baax kon ngeen ñi may leen ngeen teewlu ki nga xam ne moo di ne oustaz El Hadj nañ dem ci yaay mbay docteur sareeta bee bay mbokki soppee Dabakh Malick maa ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen balaaq di leen balwaq di rafetlu question bu am solo bi nga xamante ni Abdou Guèye laajte na ko ndax maa ngi pare pare gàmm ji waaw maa ngi koy pare bu baax lan moo tax may gàmm ji ah, li tax may gàmm ji nag nekk lu dul màggal bisub juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ñu jullit ñi amuñu lu ëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dama yaakaar ne kenn su ñun rek bu sa am ti jàmm xewlee ba woola dangay bàyyi lépp loo jàppoon dem wuy ji ko rawatina yonent bi nga xamante ni mooy ngën ji mbindéef xewle guddeem jaadu na kenn ku nekk su lépp lim jàppoon mu bàyyi ko dem wuyu ji ko màggalal ko bisam bii loolu rek moo tax may gàmm ji waaye naka laay gàmmee jërëjëf laajte bu am solo la eh, ni may gàmmee day mooy tënku sama bopp ci alxuraan ak sunna bañ a génn alxuraan bañ a génn sunna ba guddi ga may faral di jàng alxuraanul karim waaye tamit di tudd yonent bi sallallahu alayhi wa maanaam di julli ci moom lu baree bari ak tamit di faral di dem ci béréb ya nga xamante ni fa la ñuy waxtaanee jaar-jaaruk yenent bi ndax ma gën a xam kan mooy yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mën koy roy ci ay jikkoom ndax yenent bi si ni boroom moo ne la te nit ki balaa nga faaw da ngay xam mooy kan kon nag su may gàmm ji danaa baaxoo di dem béréb ya nga xamante ni fa la ñuy waxtaanee alquran di fa waxtaanee sunna ngir ma mën a yokk ci sama gàmm Eh, li may sant nag ñi nga xamante ñi ngi gàmm ji mooy nii nga xamante ne laay gàmmee rek laa leen koy santee nañ góor-góorlu ba képp koo xamante ne bàyyeekoo nga fii dem Tiwaawan pour gàmm ji na nga tënk sa bopp ci alxuraan waaye na nga tënk sa bopp tamit ci sunna ba lépp looy def na nekk lu neex si ni boroom subhaanahu wa taala lépp looy def tamit na nekk loo xamante ni dinga ci amee ngërëmal yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mbokk yi dañuy gis ne bari na ñoo xamante ni jamono ji ñu ngi génn di gàmm ji waaye génn boobu ñuy génn duñ ci am mukk tuyaaba ndax yenent bi daa wax ci xadiis ne innamal amalu bi niyaati wa innama li kulli mriin ma nawa wa man kaanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa képp koo xamante ni yaa ngi dem ci mbir la nga rek la la yàllay fay bari nañuy génn ngir gàmm ji demuñu ngir màggal bis bi waaye dañoo dem ngir mbokk ñeneen ñaa ngi génn pour gàmm ji demuñu ngir màggal bis bi waaye dañoo dem ngir riirandoo kon ñooñu la leen tax a jug lañ ciy am waaye fi jug nag ngir màggal bisu juddu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kooku moo ci am tuyaaba te kooku nag balaa mu ci am tuyaaba day tënku ci alquran tënku ci sunna di faral di dem ci béréb ya nga xamante ni fa la ñuy waxtaanee jaar-jaar ko yeneent bi mu mën a yokkee ci xam-xam boobu yokk ko ci la nga xamante ni xamoon na ko ci bi sallallahu alayhi wa sallam kon lii laay dénk ñi nga xamante ni gàmmu ji ñu góorgóorlu bëggu leen yàq paas ndax bàyyeekoo sa gox fay boole kook coono dem ba àgg war faa jëlee tuyaaba far di fa jëlee bàkkaar yàlla ci yàlla musal ni fay jëlee bàkkaar nag mooy ngay daw béréb ya nga xamante ni fa la ñuy waxtaanee lislaam di dem ci beneen béréb ya nga xamante ni ay caaxaan rek nga fay jëlee loolu pertement la mbokk yi nañ ko moytu képp ko dem na xam ne yent bi rek moo ko jar lépp looy def rek na nga ko teg ci alquran na ko teg ci sunna lii kon laay digal ñi nga xamante ñi ngi gàmm ji euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu kuy fontal daayira yi danga jàngul xilaasu ba ci buntum mu zeynatu may min leer na nañu oustaz El Hadj ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la sant di la gërëm di ñaanal ngàmmu jàmm denkaan yi nga xam ne joxe nga ko yàlla nit ñi saxoo dëgg dëppoo di ko def ngir rek ñi am ngàmmu gi nga xam ne yàlla da koy nangu nangul ñu ko nangul ko mboolem jullit kon bu ñu jógee si moom dañu jëm ci benn soxna soxna boobu nag na fan yi dafa xaw a jàpp waaye daal ba mu ñu ko posé question moom daal tontu nañu wax na daal li nga xam ne moo tax daal fan yi duggul ci groupe bi maanaam ñàkk jot la kooku mooy di soxna Jeyna an xam ngeen ko pas-pasam ci groupe bi moom it kenn ne du ko natable ñu déglu kon ki nga xam ne mooy soxna Dieyna Agne ci question yéen ka yi mbokk yi kan nañ fay tànk ay fa mbay min bi max naa woo asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala barakaatu Euh, sang bi maa lay fay nuyu bu baax a baax di la ziyaara di la wàcc sa wàccuwaay di kontaan sa SMS macha allah comme ni nga ko waxee rek euh, nan laay waajalee sama. Euh, man nag nu may waajalee sama gàmmu mooy que ne gàmmu du si jour ba rek lañ koy waajal dañ koy waajal si jour burdu yeeg yëpp man nag daa am daayira bu ma bokkul ñu koy wax du Mawridu Zam'aan ñun dañuy burdu chaque jour chaque jour que jeefee dañuy burdu en plus euh, nu ñuy waajale siñu gàmm mooy que ne dañuy wax dañuy dañuy yee macha allah di waxtaan ak ñun dañu wax que ne bu ñu demee ñu yaatal xol yi ñun daayra lañ yor bu ñu demee ñun jigéen ñi ñooy nekk ci waañ yi ñooy togg et toppatoo gan yi ak lépp kon nag dafay laaj xol mu làpp xol mu yaatu macha allah ak tamit dénkaane yi may dénk ñi pour ñuy dem gàmmu ji ñu xam ne gàmmu moo leen yóbbu rek du mbiri caaxaan buñ demee ñu yor comportement bu baax xam que ne dëkk bu ñu jëm dëkku leer la dëkku yiw la loo fa ñaan yàlla suñu boroom nangul le ko en plus dañuy gàmmu suñu juddu yonent bi teet bi sallallahu taala alayhi wa kon nag boo demee gàmmu nekkul que ne lekk ba suur naan ba màndi rek mooy gàmmu boo lekkee ba suur dimbali nit ñi ci liggéey bi jàpp liggéey bi et tout jouru gàmmu bi dangeen war a sol seen yére yu niw sañ sa rafet dem ci jumaa ja ku nekk yaa xam kan mooy ci sa wasila ci sëriñ nga dem ci zawiya fa fas yéene fa gàmmu fanaan fa bu bët sëg set di jaamu yàlla di tudd yonent bu tedd bi sallallahu taala alayhi ak tamit nan laa gisee gàmm mooy que ne gàmm moom jullit yépp la war parce que suñu sang bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa jàmbaar la woon xareel na diine l'islam et en plus kon juddoom lu jara màgga la ndaxte mooy gën di mbindeef moo ñu gën ñun ñépp te ku ñu bind ginnaaw yàlla ci yonent bi moo tax kon nag defuñu lu dul war daal Euh, am ko gisin bu rafet kontaan ci lool nag ndax kenn du seyduna muhammad sallallahu taala alayhi wa ngi jégal bu baax na ci kàddu yi kuy fontal daayira yi danga jàngul xilaasu ba ci buntum mu zeynatu mbay min soxna Dieyna Anne jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax euh, di wax tamit euh, li nga xam ne soxna yi amaan na dégg na la ñoom it nañ euh, saxoo ci def li nga xam ne loolu nga wax ngir rek ñu am jàmm ngir rek ñu mën ko fekkee déwén incha allah te lépp mu doon ay ngëneel yu baax a a baax ku nekk mën cee jëriñu bu ñu paree nga xam ne mooy xam nga Seydina Aliou nag laajul ko question bi nga xam ne ndax di nga gàmmu ñu ndax jamono ji ñuy wax a yéen moom ma nga fële ca Tiwaawoon kon ma nga fa kon ñetti question lañ ko posé question yi daal dana dikkaat ñin ci lu mu gën a yaatal bu gën a mag mag ñi déglu ki nga xam ne mooy Seydina Alioune moom it eh, xalaatam ci mbir mi jaa jëf. bay fay bi max naa woo mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala xaaj Abdou ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen masaw di leen baalu àq di leen baal àq di ñaan borom bi yàlla nañu yàlla boole nangul bi jaahi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa ci barke weer wi ci barke borom weer wi ci kàttanu yàlla incha allah yàlla ñu yàlla dolli sutura ñu dem ci gàmmoog jàmm ñu biseeg jàmm fa tabarakallahu xaaj Abdou déglu lañ question yi waaye ñu ñu si rek profité barkeelu ni nga ne bu jiit mooy nu ñuy waajalee gàmm ah ci sama xam-xam bu gàtt de nit ki boo fas yéene boo ne da ngay gàmmu ji ah, ne ci ci maanaam bu dee gàmm dafa am charte danañ charte bu njëkk bi rek mooy yéene nga fas yéene da ngay gàmmu ji loolu boo demee boo demulee boo amee gàllankoor yëpp am nga yool waaw ah, fas yéene daal di waajal gàmmu li ci jiitu mooy nga yéene ne incha allah bu gudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jotee fas yéene naa dem gàmmu ji fas yéene naa ko màggal fas yéene naa gàmmu gudd yonent bi loolu mooy wàccaay bu njëkk li jiitu waajal gàmmu ah, ah ni mag ñi daan def te am na ñu koy def ba léegi suñu maam yeeg suñu yaay ñu ngi koy def ba léegi a mooy bu gàmmu jotee bu weer bi teroo chaque jour bu ñu xëyee dañuy togg di yàq di saraxe waaw am na fii dakaar ba léegi mais ni ñaa mag ñee ngi koy def ñooy loolu moo nekkoon cosaan bi mooy bu burdu bi teroo rek chaque jour ñu yàq loolu yëpp ci wàccaay gàmmu la mooy yàq defar am na ñoo xam ne dañuy togg reer chaque guddi yóbbu si jàkka ja bu nit ñi burraa ba pare mu nekk euh, sarax pour yonent bi nekk ñi ñi doon jàng burdu ñëw barkeelu ci loolu buntu yiw la parce que loolu dañ lay fulal euh, tiyaaba yi nga ci war a am parce que ku génn zikkarturu yàlla tagg euh, way yonent bi tagg yonent bi mu génn ànd ak tàngoor nga jox ko mu mu lekk ah fa tabarakallahu loolu yëpp ci wàccaay gàmm la loolu yiw la mag ñi noonu nañ daan waajalee bëreetul nag ñu koy def léegi mais ba may fàttaliku ba ma nekkee gune ne ca daara ja ah mag ñi noonu noonu laa daan gis waaw maire dañ daan préparé gàmmu mel nii kuy préparé dem màkk waaw dañ koy utal budget chaque jour ñu togg yàq yóbbu di saraxe di jënd ay yére di may seen yeneen mbokk yi di leen dimbale waaw buntu maanaam weeru weeru weeru ngëneel la weeru yiw la mag ñi noonu lañ daan waajalee fa tabarakallahu ah ñu xam ne nag bu ñu ñëwee gàmmu lu ah, ñu war a gàmmoo mooy li Seydil Hadji Malick si radiyallahu taala anhu daan gàmmoo moom la ñu fas yéene gàmmoo fas yéene wuñu mooy sunna fas yéene wuñu mooy alxuraan mooy gàmmu lépp na tegu ci yiw mooy sell toog xam ne kat da ñëw gàmmu te boo ñëwee gàmmu sa tàng xol sa gaaw a mer lépp mën nga ko bàyyi sa kër laata ngay dem parce que nit ñëpp yamuñu que yonent bi sallallahu alayhi wa ah, njabootam du ñu ay du ñu ay rek yem am na ñoo xam ne jinne yaa ngi fa malaaka yaa fa ñëpp fa tabarakallahu dañuy dem pour màggali guddi yonent bi donc meroo beeg buuxante beeg wala fëlante beeg nit romb la fël waxante wax yu ñaaw mun yooyu yëpp mën na ñàkk yooyu yëpp mun na ñàkk ñu xam ne dañu dem gàmmu yàggul dem màggal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa nga jëlee fa tuyaaba nga jëlee fa bàkkaar ah wala nga jëlee fa safaan ah, yàlla nañ ci yàlla musal ah, man daal loolu laa ci gàttal jot bee xawta bari ñoo xam ne wàccaay gàmmu daal noonu la ak façon bi ñuy gàmmoo loolu la incha allahu rabbi ñi nga xam ne ñi ngi fas yéene ñëw gàmmu si bu ñu ñëwee fa tabaarakallaahu ñu xam ne ki tax ñu bind ñépp moom bésam la waaw parce que euh, du bésu Seydil Hadji Malick du bésu Serigne Babacar Sy du bésu du bésu Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu taala mag ñooñu ñëpp du seen bés guddi yonent bi la parce que yonent bi moo euh, yàlla daf ñu bind ci coof ci leeru yonent bi binduñu waaw yàlla bu mu gannaaw ba mu bindee yonent bi ci boppam mu binduñu ngir yonent bi sallallahu alayhi wa ki tax nag ñu amal ñu guddeem waruñu ko jëndeeg beneen guddi warul nuroog beneen guddi ci ñun warul tollook beneen guddi ci ñun parce que ki tax ñu bind la ah budul woon moom tabarakallahu yàlla xam na waaw parce que ñu ngi sant yàlla yàlla eh, ci mbaaxu yàlla ak eh, ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa ñun ci lañ nekkee doomu aadama waaw parce que bu dul woon ak eh, yonent bi ah amaana mun nañ nekk ay mala wala leneen waaye alhamdulilahi rabbil alamin ba ñu yàlla defee ñu nekk ay doomu aadama nekk ay nit rawatina ñu nekk ay julit rawatina ñu bokk ci tarix euh, Seydina Cheikh muy tarixa rasulullahi sallallahu alayhi wa kon alhamdulilahi rabbil alamin ah yàlla mun nañ ne deseelatuñu dara parce que li gën yëpp la jox ah, doomu aadama gën ci kaw suuf bu ko weesoo ah, diine lislaam a gën diine yëpp ah bu ko weesoo tarixa cheikh a gën tarixa yëpp fa tabarakallahu loolu la yàlla dogal loolu la yàlla dogal loolu yëpp nag yàlla bu ñu ko joxee ñun ñu téye ko ah nañ xam ne nag téye nañ lu cher am nañ lu cher yàlla deseelatuñu dara liñ koy ñaan rek mooy lim ñu jox mu téyel ñu ko barkeeral ñu ko sàmmal ñu téyel ñu suñu pas-pas suñu imaan ci diine téyel ñu suñu pas-pas ci tarixa Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu ñu xam ne ah yonent bi kat sallallahu alayhi wa sallam ni ko njabootu Seydina Cheikh radiallahu taala anhu di di fonkee di koy màggalee ah fa tabarakallahu amul beneen tarixa bu ni mel donc ah ñu ñaan jazakumullahu anna xeeran ñuy gërëm loolu ñu koy wax maam Cheikh Seydil Hadji Malick ngàcca gàllaama maam Seydil Hadji Malick yàlla moom moo tax ah ñu xam ni kat yonent bi sallallahu alayhi wa moo ni toll moo ni mel waaw lii nit ñi naan ah Seydi malik Malick wanuñu boppam yonent bi lañu won muy ak alxuraan ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi moom la sëriñ Pape mbay si sëriñ mbay si Mansour naan ah yonent euh, Seydi Hadji Malick am na ay karaama waaw parce que comme nee nañ karama dafa euh, dañ ko araamal ci suñu tarixa ñu ne ah kay Seydil Hadji am na karaama ñu ne lan mooy karaama Seydil Hadji Malick ñu ne ah alxuraanul karim wa sunna wa sunnatu rasulillahi sallallahu mooy yar fexe ba eh, yar njabootam ci alxuraan mooy ci diine li yàlla santaane ak taxawal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon fa ajab lu ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal ngeen yegg ci Tiwaawan ci jàmm ci barke yonent bi lu ñu fi sàkku mu yiw yàlla ñu ko yàlla boole bi jaahi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu yàlla dolli sutura dolli ñu xéewal ñi amagul paas yàlla na leen yàlla yombalal paas yi bu ñu ñëwee ñi am yéene ñëw te mun mënuñu ñëw am ngant nekk bitim réew ah fa tabarakallahu nit ki foo nekk rek mën nga gàmm bo ci boo amee ngant ñu leen koy ñu leen di ñaanal ah, yiw bi ñuy am ñëpp Tiwaawan incha allahu rabbi yàlla nañ ko yàlla wasaare ci àdduna bi mu nekk jàmm àdduna ak jàmm ala alaxira fa tabarakallahu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala seen mbokk Alioune Ndoye ah moo doon participer rek ci question yi fa tabarakallahu ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant macha allah fa danga jàngul xilaasu garab ba ci buntum mu zeynatu mbay min mbokk fayda baax li moo doon seen spécial gis-gis euh, gàmmu 2016 ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di jëfal ñi nga xam ne jëloon nañ seen temps ngir tontu ñu seen question yi nga xam ne posé nañ leen ko malgré temps bu xat bi temps dafa cher nu ma koy waxee saa su ne mais ku nekk daal jox na yitte mbir mi ñëw tontu ci question nu mu a ngir rek euh, dénk ñi nga xam ne ñooy taalibe yi li nga xam ne noonu la war a gàmmoo ak ñoom lu tax ñuy gàmm ndaxte nit bu jógee def dara ka dafa war a xam lan moo tax mu koy def boobaa lay mën a jëriñoo wala mën a def bu baax li mu def mais jóg di def lu nga xam ne xamoo ko dokk defee nu mu waree en tout cas dégg nañ seen digal dégg nañ seen conseil yaakaar naa ni ngi dañ ci jaar-jaaru Seydina Seydi El Hadji Malick Sy moom it ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di gërëm ñi nga xam ne ñoo liggéey vraiment ngir rek euh, groupe bi dem kanam bàyyi bu saaxu ñu ngi koy gërëm di gërëm ki xam ne mooy Oustaz Saakulu Oustaz El Hadji Niang Oustaz Gouña ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant amul kenn ku ñu bàyyi Oustaz Demba wax dëgg fa ne yàlla taxawaay rafet na Oustaz Jibril Oustaz Maguette Fall Oustaz Baye Mor Fall amul kenn Oustaz Amit donc gëj nañ koo dégg mais yàlla na fekk na jàmm mu ngi ci jàmm ñi nga xam ne ñoo nekk ci groupe <coughs> sant ñoom ndax seen liggéey rafet na wax dëgg fa neex yàlla ñeen amul lu dul lii nii ñu ngi ñaan daal ñu am gàmmu jàmm dem ci jàmm dikkaat ci jàmm te lépp luñ fa jaamu yàlla nangul ñu ko nangul ko mbooleem jullit groupe bi daal macha allah mbokk yi lii la woon gis-gis jaa jëf ba incha allah bon gàmmu di ba ñëwaat. إن قلنا أين مني أين منه من اللقاء من اللقاء سنغال أين موضوع أين ميسي من اللقاء منصور من لقاء من لقاء يا حاج منصور حاج حبيب من لقاء من لقاء